أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalisi wa samaaniin. baabu nahyi an tawliyatil imaarati wal qadaa'i wa gayrihimaa minal wilaayaati liman sa'alahaa aw harasa alayhaa fa arrada bihaa. kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi mu ëndee gisoon nañ te jeexal ci jotaay bi ñu génn. chapitre quatre-vingt-trois juróom-ñett fukkeel bi ak ñaar mu doon wax baabu hakki sultaani wal qaadi wa gayrihima min wulaati al umuuri ala ittixaadi wazirin saalih ba ni mu jeexa woon xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis sayyidatu Aïcha nekkoon xadisu numéro six cent soixante-dix-neuf mu ne woon wa an Aïchata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida araada allahu bil amiri xayran ja'ala lahu wazira sidq tey nag ñu war a ubbi bunt bii nga xamante ne nii bunt bii mooy dernier bunt ci wàllu wu njëkk wi ci téere bi bañ tàmbalee ba léegi téere bi ba ñu ko tàmbalee baabul ixlaas yi premier chapitre ba fii nii boo seetee amul fenn fu jàll imaamu Nawawi tudde kitaab waaw lépp danaan baabu loolu lépp ab mbëmbëstal la ab introduction la moo tax am na ci ci yi nga nga xam ne moom laa yor euh, Riyadou Salihine yu ma ci yor bu électronique bi benn bi ndax ñaar laa ci yor électronique euh, boo xamante ni ñoom dañu def ni mooy fi ñu jóge ba dernier bunt bii nii dernier garab gii chapitre bu mujj bii kitaabul muqaddimaat lañ ko tudde waaw kitaabul muqaddimaat loolu nag bon yu kay ji mayor gisuma ko ci est-ce que al imaam al-Hafiz an-Nawawi moo ko tudde woon noonu voilà wala ñoom ñoo gis ne loolu la comme moom ni mu def ci euh, bi muy sara Sahih Muslim rahmatullah ala al jami' e ñu daal di koy tudde noonu loolu xaw ma waaw waaye li ñu fi def yépp depuis boobu fii nag lay tëjee baabun kese après buñ paree buntu bii nii buy commencé waat day commencé kitaabu nangam dooru indi ay baab ay abwaab hein kon nag mu ngi noonee ginnaaw muqaddima bi la defoon après mu daal di dugg ci li nga xamante ne nii moo doon baabul ixlaas yi muy première chapitre waaw léegi nag euh, loolee tey nag fii nag lay yemale mbëmbëstal mu njëkk moomee waaw waaw loolu nag euh, liñ doon wax sànq li muy niru mooy euh, ñi def loolu ñoom ñoo ko bind kitaabul muqaddima ñoom ñoo ko tudde noonu parce yi nga xam ne mooy euh, riwa kii Riyadou Salihine yi man yi ma ci def bismillahir rahmanir rahim bi mu defee mbëmbëstal ma introduction bi def baabul ikhlaas wa ihdaari niyya ba nim jeexa premier chapitre ba fii après nag loolu ci la commencé mooy chapitre bi bu jeexee lay def kitaabu nàngam waaw ci la kitaabu yi di tàmbale loolu nga gis ne kon li ñiitu bu dee ne ñële ñoo ko bind it mooy loolu lu lu lu dëggu la mooy ne li ñu jàll yëpp dëkk mbëmbëstal la introduction la <laughs> introduction la sauf introduction introduction bi yaatu waaw <laughs> te waxoon nañ la comme que euh, Riyâdous Sâlihîne mille huit cent quatre-vingt-quatorze hadis la waaw mille huit cent quatre-vingt-quatorze j'espère que fàtte woo ko waxoon nañ la ko mille huit cent quatre-vingt-quatorze léegi boo ci wàññee six cent quatre vingt ndax benn xadis kese lay indi fii six cent quatre-vingts mu defe ñu mille deux cent quatorze xadis moo def waaw mooy fi mu commencé mille deux cent quatorze xadis yi ñëw foofu la commencé di wax kitaabu nangam kitaabu nangam waaw def ko nag ay kitaab yoo xam ne yu mel noon topp ko topp ko kitaab yu bëree baree bari yoo xam ne noonee la ko al imaamu alxafizu an-Nawawi rahimahullahu taala di jàppe loolu lu amaam solo la kon lii kon mooy suñu dernière euh, euh, jataay ci li nga xam ne mbëmbëstal lañ ko mën a tudde comme niñ euh, version bee def kitaabul muqaddimaat téeréb li nga xamante ne mooy introduction yi nga xam ne day bëmbëstal li nga xam ne mooy kitaab yi muy indi nag ci kanam téereem nàngam ak téereem nàngam ak i nàngam kon mu ne baabu chapitre quatre-vingt-trois juróom ñett fukk ñett mu ne baabu nax yi buntu tudde ko intitulé ko buntu garab gii ci tool bi buntu bii wala chapitre bii eh, nga xamante ne nii ci tool yu ñuy sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum mu ne baabu nax yi buntub tere an tawliyatil imaara ki jël njiit bi jël xam nga bii passé chapitre bi ñu génn lan la woon mooy wala bi ko jiitu avant tere bu ñu tere nit ki di laaj njiit bi ci tegu mooy yow boo ñëwee ba amul njiit chapitre quatre ba nekk njiit na nga seet ñan ngay tànn nga tànn ñi nga xam ne ñooy say entourage ñi lay wër ak ñi nga xam ne ñooy nekk say conseil ñi lay jàppale ci liggéey bi na nekk bi tànn fa léegi nag mu des léegi boo amee ñooñu mais fonction yi am na yoo xam ne il faut nga ut ñoo ko jox waaw ndax kat ki nga xam ne buur la wala xalifa la wala président la mais poste yi am ci réew mi yëpp manu koo occuper moom kese moom du moo koy def yépp manu ko manoo ne man maay président bu dee foo xam ne président lañ yor ministère de l'agriculture yor ministère de la justice yor mini mooy mooy yor euh, li jëm ci wàllu àtte euh, euh, ngi yor ko yor li jëm ci wàllu mbay mi yor ci wàllu wàllu napp gi yor ci jëm wàllu koom-koom jëm ci wàllu njàngale bi lu nekk nga yor ko loolu mënu la ne il faut ngay délégué léegi nag sa délégué yooyu nag la lañ lay wax fii nag nela la nan nga koy defee nan ngay tànn ñoo ñee baabu nahi tere an tawliyatil imaara ngay jël yow njiit bi di chargé njiit di def koo xam ne moom di ko daggal di ko délégué bu lay jiite fenn mu lay mu taxawal la fenn représenté la fenn jiite foofee comme ab gox comme que fi nga jiite daa yaatu foog mu am ay gouverneur wala ay waal yi yoo xam ne waal yi nàngam madinatu nàngam kii mooy gouverneur de Médina wala de la Mecque wala de Makka wala de de Najran wala de Tabuk yooyu noonu léegi il faut nga seet nan nga leen di wuti loolu dañ lay tere nga def koo xamante ne nii wal qada ak justice ak juge yi nga xam ne acte wa ghayrihima ak yeneen poste yëpp yu wute jiite nekk njiit ak tamit di juger nekk ngi nga xam ne mooy magistrat la wala koo xam ne juge la boo xam ne day juger nga koy def ñoo xam ne wa ghayrihima ak yu wute ji DG yi ñu waxoon secrétaire général fenn waaw jiite boîte li jëm ci wàllu emploi yi ki ko war a yor utal ndaw yi am xëy ak yooyu yëpp mooy yëpp daal nga ñëw minal wilaayaat ki nga xamante ne nii ay pouvoir la yoo xam ne da koy da koy délégué kenn yow ki jiit da nga am ñoo koy délégué ñu doxal la loolee tere guñ la tere nga koy jox li man sa'alaha ki ki nga xam ne dafa ñëw di la ko laaj di ko réclamer aw xarasa alayha wala mu kër ci lool ànd ci ko kër gu tar waaw fa arrada biha ba loolu tax mu ñëw gaaral loolee ñëw di gaaral boppam ngir nga fal ko di la ko laaj wala la di la la toppee li nga xam ne mooy nekk sa lesbon wala topp la rek ñëw di la ko laaj sax ak làmmiñam wala ci ay jëfam di fexe le tout di def ngir rek yow na nga ko jël fal ko mu ne loolu bunt bii nag day leeral tere bu ñuy tere ku mel noonu nga koy jox lii nag la imaam tudde bunt bii mais waxoon naa la bunt bii moom gi jóge woon ñoo yem loolu waxuma la koon sax buntu bi ñu ngi koy dóor a gis mooy bu dee darura dafa tax kooku bokku ci fàttaleku leel imam Ibnul Qayyim yi rahmatullahi alayhi waxoon ci azad bi ñuy gis axaa suda mbokkum suda bi mu naan loolu nag nettaleen bii wutewul ak li nga xam ne moom la mbokki abu muusa ya te waxu ko woon sax man maa ne ñooñu mbokk abu muusa la mooy radiyallahu anhu al ashari ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di ko laaj ngir mu fal leen te xadiis boobu képp la imaamu nawawi li indi fii yonent bay saa saam ne ñun kat du ñu joxe suñu mbir mii kenn koo xam ne da ko laaj wala mu daal di ciy xër waaw waaw parce que gisoon na ne laysa lahum ahli ñii habilité wuñ yelloowuñ jiite li ñuy laaj moo tax yonent bi saa saam xañ leen ko alors que axa suda moom daf koo laaj mu xam ne kii yelloo na ko te baax na moom bu ko yoree dina ko doxal mu jox ko ko waaw gisoon nañu ki nga xam ne mooy Seydina Usman ibn Abil Aas mokk min saadaati Saqiif min saadaati Taa'if bi nga xam ne gi lañ ko wax mu laaj ne yonent bi saa saam def ma ma nekk sama imaamu ñoñ mu ne ko anta imaamuhum yow yaay seen imaam ndax gis na ne kii yelloo xam na ko moo tax laaj bi kese imaam Ibnul Qayyim rahimahullah ne la woon laaj kese ñu xañ ko ko tekkiwul ne non laaj kese taxul ñu xañ ko mën naa laaj fekk mu ràngoo yeneen qualité yi tax ñu daal di koy jox te loolu mooy dëppoo la Seydina Yuusufu alayhi salaatu wassalaam na woon ij'alni ala xazaa'inil ard inni hafiizun aliim waaw def ma yow azizu misr ala xazaa'inil koom yi jóge ci suuf yépp teg ko sama loxo inni man hafizun ku man wattu la alimun ku xam dossier yi laa ko koy traité la ba man koo soqali te problème amee nan la ñuy def bëri loolu xam naa mooy dëppook kooku mu laaj ah comme axa suda loolu dàqantewul ak lii waaw mooy ki yonent bay sa sam bañ foofu leeraloon na mooy ki nga xam ne di cee xër ànd ceeg benn benn avidité waaye yow benn kii convoitise boo xamante ne nii di convoité di lor ne affaire bi bëgg ko moom ciy wax am ak jëfalim a xam ne sawaay ak bëgg poste yi moom c'est comme si il été créé pour ça mu nekk ci di ko gëbloo nit ñi di discours mu ñëw di la ko laaj yow njiit bi na nga moytu ku mel noon nga koy nga koy nga koy nommer bul nommer ku mel noon bu ko jox poste ba muy laaj waaw kay kon nag al ginnaaw bu loolu leeree mu indi fi benn xadis képp dong muy xadis numéro six cent quatre-vingts Allah waaw six cent quatre-vingts mooy dernier xadis ci kitaabul muqaddimaat na ko ñële tuddee nga xam ne mooy mbëmbëstal mi nga xamante ne nii moom moom laal imaam teg ci ginnaaw ba mu defee muqaddimaat boppam waaye xadis yi nga am ne ak aayee xadis yi mu indi woon ñoo nekk ci kanamu téere bi après mu door a dugg nag ci kitaab yi Allah an abi muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala daxaltu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ana wa rajulaani min bani ammi faqaala ahaduhumaa yaa rasuulallahi ammirnaa ala ba'di maa wallaaka Allahu azza wa jalla wa qaala al-aaxaru misla zaalika faqaal inna wallahi la nuwalli hada alcamal ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alayhi muttafaqun alayhi kon alimamu alhafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi xadis bu mujj kon dernier der de der dernier xadis ci lim teg ci kanamu bunt bi muy li ñu jàll lépp depuis baabul ixlaas mu ne an abi Muusa mu ngi jële ci abu Muusa saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon abu Muusa al ashari yi ko joowoon ci asha ci ashari yuuna yi ca yaman radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne nee na daxaltu dama dugg ala nabi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi yàlla solo ana man wa rajulaani ak ñaari góor min bani ammi te bokk ci sama doomu baytix yi waaw sama doomu baytix fa qaala ahaduhuma kenn ci ñoom ne kenn ci ñoom ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amir naa waaye yonent bi alayhi salaatu doo ñu jiite jox ñu jox ñu liggéey moo tax ci yeneen riwaay am na boo xam dañ ne eh, dañ koo laaj mu def leen mu salarié leen waa doo ñu def ñu jiite dara ala euh, ba'd ci kaw lenn maa la nga xam ne wallaaka Allah wa jalla moom la la yàlla teg sa loxo ngir nga méngoo ay mbiram te nga koy jox julli ñi ñu koy jiite lenn ci jullit ñi te nga ñoo salwaay wa qaala al aaxaru sayyidina Abu Muusa radiyallahu anhu mu ne keneen ki wax misla zaalika comme li kii njëkk a wax wax fa qaala nee yonent bi wa salaam ne inna ñun wallahi maa ngi waat ci yàlla laa nuwalli hada al amal du ñu jël li ma yàlla jox liggéey bii ak bu mu ci man di bi nga xam ne ci jiite façon liggéey yu bari mooy nekk ci ronam te mu war koo gi jox ko ay nit mu ne du ñu ko jox mukk ahadan kenn koo xam ne sa'alahu da koo ñëw di ko laaj aw walla boog ahadan kenn koo xam ne xarasa alayhi def ci xër kooku du ñu ko ko jox mu ne muttafaqun alayhi hadith bii al imaam al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom ñaar rek ko solo ñu ne déedéet jiitu woon na leen ci seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad naka al imaam Abu Daawud seen bokk taalib al imaam Ahmad ibn euh, Shu'ayb Ahmad ibn euh, ah, al imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi Abu Abdirrahmaan rahmatullahi ala aljami al imam al Bukhari indi na ko ci bërëb yu bari léegi buñ jëlee ci bërëb yooyu kitaabul ahkaam baabu maa yukrahu min al hirs ala al imaara mu ne haddathana Muhammad ibn al Ala waaw gën nañ ko gis de mu ne nettali nañu Muhammad ibn al Ala suñu sëriñ de Muhammad ibn al Ala alhamadani abu kurayb al-kufi sëriñu waa kutubu sitta rahmatullah alayhi al-jami' qaala mu ne haddathana abu usama mu ne ki ñoon nettali mooy abu usama di hammad ibn usama ibn zayd al-qurashi al-kufi rahmatullahi alayhi an al-burayd moo ko jële ci Burayd Burayd mi mooy Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari surtout Seydina Abu Musa al-Ash'ari al-Kufi rahmatullah alayhi an Abi Burda moo ko jële ci Abu Burda di Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala am ñu ne turam mooy al-Harith ñii ne Amir ñii ne mukk waaye ni mu tudde daal loolu la abu mooy abu burda bi moo doon turam juge la woon dëkkoon fi nga xam ne mooy kuufa an abi muusa moo ko jële ci baayam ni abdallah ibn qais abu muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda sahibu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala dakhaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ana wa rajulani min qawmi la fii dane min qawmi ci samay ñoñ ah damaa dugg ci ratiwaay saa saa man ak ñaari góor yu bokk ci samay ñoñ moo ci ashari yu ne comme ni mu ko waxee ci yeneen riwaaye fa qaala ahadu am amirna ya rasulallah kenn ci ñoom wax ñaari góor ñooñee ne yeneen riwaaye saa saa waaw dooma salarié def ma mu jiite dara wa qaala al aaxaru misla keneen ki wax lu mel noonu fa qaala yeneen riwaaye saa saa ne inna la nuwalli hada du ñu chargé mukk di salarié mbir mii di jox mu jiite képp. man képp koo xam ne sa àllahu da koo man xarasa alay du caagante ne ki nga xam ne def ceexër al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu taala moom daa dajale xadiis yi comme ni nga no non non da indi na ko ci kitaabul imaara baabu nahyi an talabil imaara wal hirsi alayha foofu ko fi eh, eh, si si loolu la dafa dajale xadiis dafa jël ñaar yi doo leen ko à côte voilà <laughs> loolu la loolu la léegi al imaam kon al muslim mu ne haddathana abu kurayb non man Abu Kurayb loolu imam kii la mais dina ko wax dina bokk na ci ñu mais waxul waxu ko noonu waxul Abu Kurayb mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn al-Ala moom lii la wax moom al-imam Muslim rahimahullah mu ne nettal nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Kufi rahimahullah al-Wasiti al-asl rahmatullah alayhi wa Muhammad ibn al-Ala Muhammad ibn al-Ala mooy Abu Kurayb bi imaam mus imaam al-Bukhari yi ne haddathana Abu Kurayb kii mooy turam mooy Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi al-Hamadani qaala ñoom ñaar ñoom ñeneen haddathana Abu Usama gis nañ ko al-Kufi gis nañ ko sànq Hammad ibn Usama ibn Zayd an Burayd ibn Abdillah gis nga même càllala bi la moom lañ gis ibn nekk surtout Sayyidina Abu Musa an Abi Burda mu jëla ko ci Abu Burda al-Ash'ari al-Kufi an Abi Musa mu jëla ko ci biseen Abdullah ci baat al-Ash'ari mu Abdullah ibn Qays qaala mu ne daxaltu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana wa rajulani min bani ammi fa qaala ahadu ar-rajulayn ya rasulallah amirna ala ba'di ma wallaka Allah azza wa jalla wa qaala al-akharu mithla dhalik fa qaala inna wallahi la nuwalli hadha al-amal ahadan salahu wala ahadan harasa alayhi lii mooy li nga xam ne moom la al-imam al-hafiz an-Nawawi daal di indi fii léegi ginnaaw lii xadiis euh, euh, euh, yi nag ñëw na ci yeneen yoon yoo xam ne ginoon naa leer mooy gin na leeral bi muy ñëw moom gars yi dañ koo laaj ne ko doo ngir ñu ànd ak moom ñu dem moo tax ci beneen riwaaya bi imaam muslim te imaam wal buxaari ne ko mu ne aqbaltu ila nabi sallallahu alayhi wasallam wa ma'i rajulaani min al ash'ariyyiina waaw ahaduhuma an yamini wal axaru an yasaari fa kilahuma sa'ala al amala looloo lay wane am mbir mi mooy liggéey la doon laaj lañ doon laaj wan nabi sallallahu alayhi wa sallam yastaaku waaw nee na damaa dëgmal ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam te maa ngi àndoon ak ñaari góor bokk ci suñu mbokk yi ashari yiw na yi ndax ci lañ bokk kojoo yaman kenn ki mu ngi sama ndejoor kenn ki nekk sama càmmoñ képp kenn ku nekk ci ñoom ñaar daal di laaj yonente bi alayhi salaatu wassalaam salarié ko def ko muy jox ko mu lébéy mu ne yonent waaye saa nag ñu xaalam ñu ngi ko fekk mu yastaaku mu nekkoon koo xam ne da doon socc waaw fa qaala mu ne ma maa taqulu ya aba Muusa mooy ñoom ñaar ñiy wax nañ moom nag mu des mu ne ko looy wax abu Muusa yow mooy ndax da ngay def ni ñoom da ngay laaj liggéey aw ya Abdallah ibn Qays wala dane abu Muusa wala yonent waaye saa saam Abdallah ibn Qays la ko wax lu bari nag Abdallah ibn Qays la ko doon woowee qaala mu ne ko fa qultu Seydina Abdallah ibn Qays Abu Musa ne ma ne yonent way sa walladhi ba'athaka bil haqq maa atla'ana maa atla'aani ala ma fi anfusihima wa ma sha'artu annahuma yatlubaani al-amal waaw mu ne ah ma ne yonent way sa sa maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yebal ci dëgg mu ne maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yebal ci dëgg ñoom ñii de xamaluñ ma woon te waxuñu ma woon li nekkoon ci seen biir yë yëdduloowuñu ma ko maloon wanul ma ko ba ma xam ne looloo leen taxoon a jóg biñ ñu ma naan ma ànd ak ñoom te wama sha'artu annahuma te yéesumaa yëg ne ñoom ñaar ñii dañ fee ñëw ngir di laaj nga liggéey loo leen waaw ci la doon wax ne wa ka anni anzuru ila siwaakihi tahta shafatihi wa qad qalasat fa qaala lan aw la nasta'milu ala amalina man araadahu walakin izhab anta ya aba muusa ci gàttal fi la fekkoon mu wax yonent way sa sam nañ ko fekk muy muy nekk koo xamante ne nii da doon da doon da doon sott ak mu après mu ne mu ne euh, euh, lan mukku ñun wala laa déet ñuy nastamilu di def muy liggéeyloo ala amalina ci suñu liggéey yi nga xam ne moom la ñu borom bi jox man araadahu ku ko bëgg képp koo xam ne da ko bëgg xër ci du ma ko jox duñ ko ko jox wa pare moom ni nag yonent way saasaam ne ko walakin idham an idhab anta ya aba musa aw ya abdallah ibn qais fa ba'athahu ala yaman thumma atba'ahu mu'adh ibn jabal voilà moom mi nag yonent way saasaam ne ko kanta yow mi laajul demal yaman yónni ko yaman jox ko fa mu daaj ki nga xam ne moo jiite foofee benn région ndax ñaari région yu mag la la composé woon boo boole kook Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon xadiis waaw ginnaaw taxrij bi kon gis nañ loolu kon gis nañ ne Seydina Abu Muusa gaay bi ñu àndeek moom ah moom yëgul woon ne looloo leen taxaw na jóg moo tax rëccu na ko waaw moo tax am na sax ci benn riwaay dane bu ma xamoon ne lii wa leen taxawoon a jóg doonu woon ànd ak yéen waaw non yéen bu ma xamoon ne lii nii moo leen taxoon a jóg man doonu ma woon ànd ak yéen ah waaw il faut que ça soit clair waaw bu ma ko xamoon doonu ma woon ànd ak yéen di ñëw ci yonent bi alayhi salaam ngeen naan ko ay yonent bi alayhi salaam bu ma ko xamoon dootu ma woon ànd doonu ma woon ànd ak yéen waaw. moo tax lii nii ak lëkkaaleem ginnaaw loolu lëkkaaleem ak bunt bi hadith bi. waxoon nañ la li al imaam Ibnul Qayyim waxoon ci côté bii lëkkaale ko man ko lëkkaale bi am ak wane ne ot xadiis bi opposé wul ak xadiisu euh, axaa suda ak yi mel yi nga xam ne ñoom dañoo laaj yonent may saab saab yeneen tubaab saa saab jox la leen ndax idaa ta'ayyana moo tax imaamul Buxaari euh, imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di woon tudde buntu ba nga xam ne moom lañ gise woon ne baabu 81 baabu su an su'aalil imaara wa ixtiyaari tarkil wilaayaat idaa lam yata'ayyan alayhi aw tad'u haajatan ilayhi waaw buntu tere di laaj njiit wala te ñu tànn nga bàyyi di laaj ñu lay charger ay mission ak i liggéey bu dee ne ràññeekuwul ci moom aw tad'u haajatan ràññeeku ci moom. bari nay misaal comme bu dee buur la baayam moo génn àddina te moom mooy eh, prince héritier bi mu war fee nekk yore li baayam yoroon loolu mooy kooku dafa ràññeeku ci moom voilà léegi ak wala boo xam ne aajo yoo xamante ne boo ko deful kaymaa yiñ la yàgg a wax muy gis gi nga xam ne daas nañ seeni paas seeni seeni bëñ bam ñaw di xaar li nga xamante ne mooy pirip ñu daal di sëqatoo réew mi yow doo ne toog nga xam ne loolu boo ko bàyyee ñoom ñu yàq réew mi te am nga li yaakaar bu baax que ne loolu moom borom bi mën na la cee xettali ndax loolu nga ñëw di toog di leen ko xoole loolu war a da nekk te loolu yelluwul tam ci loolu loolu mooy façon force la boo xam ne yow da nga koo war a def ndax kat euh, darawul mafasid da nga ko war a def mooy di jañ yu bon yi ñi nga xam ne ñoo nar a dal ci kaw nit ñi bu dee borom bi may na la ci dara loo mën a def sinon bu ëllëgee dina la laaj yow amoon nga capacité daal di fenk loolee lan nga defoon doo fi nekk naan annoncé ah que dama doon bañ a jiiti quoi looloo tax loolu laysa bi lay laysa bi dalil loolu du ab lay kon Seyna Abu Musa radiyallahu taala anhu mu ne kon ñaar ñii dañoo ñëw di laaj yonent bi saa tontu leen li loolu mooy lëkkaale mooy am nax yi tere yonent bi wax lu leer ni ñun naa ba pare feddalee ko wat moom mi nga xam ne soxlawul wul ngir waat waaw waaye. loolu dañ ciy jàng ne waat léeg-léeg ngir dëgëral wax loolu dara newu ci bal sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam la inna wallah la nuwalli hada al amal inna ñun wallahi waat naa ci yàlla duñu chargé mukk di jël nit di ko joxub fonction di ko joxub mission di ko jox cahier de charge ngir loo xam ne moo koy diriger moo koy jox di ko jiital di ko doxal ahadan ki kenn koo xam ne sa'alahu daf koo laaj waaw kon nag na yi lii dafa